al-Humaydi bi bokkul ak al-Humaydi bële umal al-Humaydi bële mooy sëriñu ki nga xam ne mooy ki imaamul Bukhari bi mais kii du moom voilà mooy mooy bi ñuy gis euh, mooy bi ñuy gis euh, hadiisu Abu Najih xam nga Abu Najih Amr ibn Abasa radiyallahu anhu frère Abu Zar la <laughs> waxoon naa la Amr ibn Abasa ba Abu Zar ñoo bokk yaay papa bokkul <laughs> voilà <laughs> frère Abu Dhar la radiyallahu anhu foofu imaamu Nawawi waxoon na waxoon na ne hadis bii nii te ah, euh, euh, kii euh, ba muy indi di leeral mbir yi mun a war a waawul Humaydi wa ghayruhu voilà Hira voilà mooy Hira gaaru Hira yooyu voilà al-Humaydi boobu te gisoon nañ tamit yooyu quoi hmm? ak tamit fi ñu ko mujjoon gis yàggul moo doon ci mille cinq cent quatre-vingt-quinze non mille cinq cent quatre-vingt-dix waaw mooy idaa qaala rajulu halaka an-naas huwa ahlakuhum du nit ki ne nit ñi alku nañ moo leen gën a alku moom moom moo alku nit ñi alku woon bokk na ci imaam al-Haafiz an-Nawawi doon wax hakadaa ba mu waxee li mu wax di leeral looyu ahlaku mu ne hakadaa fassarahu al-ulamaa wa fassaluhu wa man qaalahu min al-a'immati al-a'laam Maalik ibn Anas wal-Xattaabi wal-Humaydi wa aaxarun kooku mooy Humaydi bi la voilà pa <laughs> mu ne wa awradahu hadith bii de daal na ko indi al-Humaydi annahu jaa fi riwaayatin uxraa kene ñëw na ci beneen nu mu ñëwee an Saabit naan Anas ci même càllale bi jële Seydina Saabit mu jële Seydina Anas anna Umar mu ne Seydina Umar dafa dafa jàng li qara'a dafa jàng hmm? wa faakihatan wa abba le Seydina Umar jàng <laughs> après après nag m muy poser wu la question waaw waaw mais lan mooy abba <laughs> wa faakiyatan wa abba mu way luy abba waay ah <laughs> après nag mu ne ñun sax yii yëpp dañu koo tere quoi eh, mooy ca suuratu abasa ay 31 ba falyanzur al-insaanu ilaa ta'aamihi annaa sababnaa al-maa'a sabban summa shaqaqnaa al-arda shaqqan fa-ambatnaa fiihaa habban wa 'inaban wa qadban wa zaytuunan wa nakhlan wa hadaa'iqa ghulban wa faakihatan wa abban léegi nag Seydina Omar daa jàng affaire bi <laughs> <laughs> après <laughs> ah nañ topp waaye mu ne après bi mu jàngee loolu fa qaala mu ne waaw mal ab <laughs> waaw lan mooy ab ab mooy lan su ma qaala après mu ne ah yii sax man Omar maa ngi sonal sa bopp ah, lu tax may nekk di laaj yi maa kullis naa aw qaala maa umir naa bi hada ne ah yii kenn yeñuñu ko mooy daal li nga xam ne mooy digal yëg tere yi leer na ci alquran ak sunna yoneen saa leeral nañ kantaay ay yu mel nii ay xatbaar ak ay abbaawak yooyu moom ñàkk koo xam boo ko xamul <laughs> wàññiwul ci sa jëf gi jëfe alquran <laughs> ah ñun daal yenuñ ñu lii quoi ko mooy bëtu yoo xamante ni nii danaa ma bon lu baax la alquran ça ne veut pas dire que bul gëstu alquran baat yi nga fexe ko xam non mooy daa toog noonu bon xel mi <laughs> mu wax loolu léegi nag Eh, imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne qultu huwa inda al-Isma'ili min riwaayati Hisham xam nga lu daloon na Seydina Abu Bakar dinañ ko gis ci biir radiyallahu anhu mu ne riwaayati Hisham an Thabit mu ne lool eh, ci eh, al-Isma'ili boo demee ci riwaayati Hisham an Thabit mu jëlee Thabit mu ne wa akhrajahu min tariq Yunus soloo na ko tamit ci yoonu Yunus ibn Ubayd an Thabit bi lafz anna rajulan dana benn waay dafa sa'ala Umar Umar ibn al-Khattab dafa am benn waay bu ñëw ne Seydina Omar am qawli ci borom bi lim naan wa faakihatan wa waa ne ko waaw waa waa ña alquran lim naan wa faakihatan wa abba amiral mu'minin waa mal ab ab mooy la <laughs> Seydina Omar ne ko alhamdulillah fa qaala Omar nuhiina an at-ta'ammuq ne ko ñun dañoo tere ñuy ñuy xóotal ci yoo xamante ni ah ah yu mel nii quoi ak tamit di di ngar daajoo loo xam ne yàlla teguñu ko. imaam al-Hafiz mu ne wa hada awla an yukmala bihi al-hadith alladhi akhrajahu al-Bukhari mu ne lii nag mooy li gën a yey ñu mottalee ko hadith sayna imaamul Bukhari bi ni mu ko indee nii comme ni ñu ko gis léegi mu ne wa awla minhu li ko gën a yey nag mooy zëg beneen beneen am na bu ko gën a yey beneen ma akhrajahu Abu Nu'aym fil mustakhraj li nga xam ne al imaam Abu Nu'aym ah al-Asbahani Bisbahaan moom moo ko solo indi ko ci mustaxrajam ci yoonu Abu Muslim al-Kajji mu ne an Sulaymaan ibn Harb mooy sëriñu imaamul Buxaari bi mu jëlee fii mu ne foofu te kàddoom foofu dane Seydina Anas dane radiyallahu anhu kunna inda Umar wa alayhi qamiisun fi zahri arba'u riqaa' fa qara'a wa faakihatan wa abba fa qaala haadhihi al-faakiha qad arafnaahaa famal ab thumma qaala ma nuhiinaa ani at-takalluf mu ne dañoo mas a nekk ñun Seydina Anas radiyallahu anhu Seydina Omar mu ngi soloon benn xamis boo xam ne yére boo xam ne ci ginnaaw gi amoon na euh, euh, ñeenti ay ay ay ay xar-xar quoi <laughs> Seydina Omar moom c'était xalif boo xam ne gars yi moo tax moo tax ba ko ba ko waaye gisee moom mbokk <laughs> Kisra ba dane xanaa kay déet moom masula non loolu mooy xel yi yow imagineel gars yi ni ñu xame woon seen buur yi quoi fast gi ñu yor ak kenn du leen jege ni ñuy soloo waaye ba mu ñëwee romb ci bunt Medina di dugg si di seet Seyna Omar ba mu rombee daa dem di ko laajte ñu ne ko amoo ko romb foo fële ca jaaroon na noonu de nële fi nga jóge noonu est ce que romboo kenn foofu <laughs> waa ji ne ah am na kay ku ma romb tëdd yi nelaw <laughs> gaa ne kon moom la <laughs> waa ji gëmewu ko ne non xanaa kay xanaa xanaa kay déedéet non non loolu kay non non xanaa kay xanaa kay am ki kii du jiitu jullit ñi nga xam ne ñoo tiital monde bi yëpp waaw tiital suñu grande yi nga xam ne suñu grande euh, kii yi euh, empire yi perse non loolu kay xanaa xanaa xanaa euh, xanaa kay du moom moo tudd fee quoi waaw waaw xanaa kay du moom moo tax waa ji tiim ko xakamta fa adalta fa aminta fa nimta yaa Umar <laughs> waaw <laughs> waa ji ne ko daal yow mii daal li ko bam ne ba tiim ko ne xakamte lii daal kenn mooy jënd nit ñi du la ko may ko wax xakamte da ngaa àtte ñi rek waaw fa adal te nga jub mooy li ñu leen li ñu leen li leen li ñu leen jiitee ci njub nga leen ko teg ci njub nga ko teg waaw waaw ba pare fa aminta looloo tax nga nekk ci kóolute ba boo tëddee mën a tëdd ci ronu garab gi ci biti dëkk bi nii te ragaloo ku ko koo xam ne bu doon ñoom ni ñuy xalaate ko ah ah loolu <laughs> loolu xam nga ne ah, ah, ah, loolu moom sawaay da xam ne loolu <laughs> mooy gaa yi xalaatuñu ko waaw nguur yi moom borom nguur yi xalaatuñu ko waaw waaw surtout suñu li ci gën a yées nag mooy ñi nga xam nañ naan ay nguuri jullit yoo xam ne xanaa tubaab yi sax léeg-léeg nga gis yenn yiñ man yoo xam ne dañ koy def ñun xalaatuñu ko waaw li def ay say course chez chez chez le lambda te yaa jiite dëkk bi ah mais loolu ñun dañ cee amoon ay modèle ci l'islam bi Seydou Abou Bakar radiyallahu bañ ko bañ ko falee après daa ñëw bëgg xëy def li muy def ñu ne ko Seydina na ko waaye bi yaa xalifatu rasulillah nag yow la doon kii man na too ko nag ak yooyu waaw amul kenn kuñ ci fal mu jàpp ne moom moo tiim nit ñi walla léegi nañ ma ñëpp yi defal li ñëpp yi def lay def waaw moo na Seydina Omar tamit pareil loolu dañ cee amoon ay ay ay modèle ñi nga xam ne ñoo njiit ci cellte waaye même yoraale autorité politique bi yëpp ba pare boo leen gisee ah boo leen gisee da ngay foog ne ñii c'est ñoom lam daayee yem ndax yeneen saa sam doon la meloon loolu la leen doon jàngal waaw bañuy gas xandak neewul gaa yi gas leen toog ne naan leen naan leen dina baax est-ce que jërë ngeen jëf waaw maa ngi leen di ñaanal yàlla waxul loolu ah <laughs> daa ñëw di gas ni ñépp waaw ba ñuy tabax jàkka ji Medina ala sakram salatu wasalam da doon yëkkati ci xeer yi comme ñëpp ba poussière comme tout le monde waaw fatxu Makka li ñëpp doon def lay def fañ doon naane zam-zam ba mu ñëwee di di kii ba agsi ci ci ñuy joxe zam-zam fi ñuy joxe ñuy naan fekk fa Seydina Abbaas ibn Abdul Muttalib di bàyyi xam di jox nit ñi ñuy naan yonent saa salaam ak si mu ne mu ne alfadlu doom ju mag ji ne ko demal sa kër ga am na bu ma tegaloon yonent saa salaam ndox mu kii ci ci ci ndab lu baax bu ma ko defaloon yonent saa salaam ne ko maa bañ ci li nga jox ñépp lay naan jox ma ci li nga jox nit ñi kopp yi ñu leen jox ñuy naan di la delloo ci nga may jox ma naan du ma fi naan leneen. xoolal léegi yow gars yi nga xam ne ñun lépp ay privilège la dafa ñu tuut ñu ñoo fi toogal yonent saa a kàcc dañuy wax ñoo xam ne daa mel ni dañoo seexlu saalibe yi sax waaw dafa mel dañ leen a seexlu waaw gaa yi nag yor ay idée moom du lekk ak moom léegi nag lépp luñ ko taajale du ko lekk da koy xool rek yooyu yëpp waxi du ngeen wax lu amul bu lekkul léegi ñu suuli ko nga naan lan <laughs> du lekk tooñe ne yaa mu tëju dóor ba gàtt nga naan lan day lekk laa wax lépp ñu mystifié moom mi waroon a toog di lekk ak nit ñi xamal leen tegginu lekk mais bu dee ak lekkam kenn du ko gis nan lay jàngale nit ñi tegginu lekk ak tarbiyatu bil afaan waaw di yar nit ñi par les faits waaw dafa am solo hakamta fa adalta fa aminta fa nimta ya Umar <laughs> da àtte nit ñi teg leen ci njub moo tax sa xel dal ba nga mën a ñëw ci suufu ronu garab ci biti tëdd fi di nelaw te xalaatoo ku ñay assassiné ak nangam ak nangam. ñun jullit ñëw na wax dañ cee amoon ay ay modèle mais yéeme na léegi daanaka yenn réewu tubaab yi sax côté boobu ñooñu ci tane fuuf parce que dañoo jub du ñëpp mais xoolal ndaw sa newoon almaañ moom Merkel. mais chez tout le monde la doon defee coursement loolu mooy mooy da xool yow ñun modèle yi ñu amoon ak léegi suñu njiit yi nan lañ mën a wàcce ba wadd ba sax ñi nga xam ne gëmuñu tuut sax ñooñu tane chez lii de la doon defi course comme tout le monde yor sarioom comme ñépp dem dugal pièce puus dugg see liidal xam nga see liidal bu dee ab magasin la boo xam ne fa la ñuy dem di jënd li ñuy lekk comme Carrefour yeeg Auchan yi am senegal nga dem comme marché muusante dem fa loolu la doon def bu dee moo moo am wala Sandaga wala ñi nga xam ne mooy marché Thiaroye Gare ñu ne moo jiite réew mi di dem di ndugg comme tout le monde ñun xalaat nga lool gars yi dañoo xamul sax léeg-léeg ñenn ñi xamuñ sax li mbir yi jar waaw seen lekk yépp ñenn ñi Europe lañ koy jële wal iyaadu billah dañ leen di duggale léegi ñooñu ñooñu ñun ñun dañuy font quoi alors que modèle yi amoon léegi <laughs> man Seydina Omar mu ngi sol yére boo xamante ne daa xotteeku ci gannaaw bi quoi ñun <laughs> si waxee booba ñu naan saay daa walaa lañ lay wax <laughs> ñoom buñ dundoo Seydina Omar xaw ma la ñuy wax moom ñun ñun ñun waaw. dañ naan ki yoo walaa kaana li ko yàlla may yëpp jiite ñëpp ba pare di sol yére yu yu yu yu yu xottee parce que yéen yéen mel noonu parce que seen lépp apparence la waaw apparence kese di wane ne yooyu fi caaxaan yooyu ngeen nekk <laughs> Seydina Anas ne dañoo noon ci Seydina Omar radiyallahu anhu mu ngi sol yére boo xamante ne ci gannaaw daa xotteeku ñeente xotteeku la wax <laughs> après <laughs> waaye non non fa arba riqam mooy dafa xotteeku ñu dabba daaxe ko voilà mooy dañuy gis ni fii dañ koo ñaw quoi waaw <laughs> oh, bàyyiwul yaram bi di feeñ non dafa xotteeku <laughs> ñeenti xotteeku xotteeku am na ci yére bi mu sol ci ginnaaw du ci nekk nag dabb daaxe nañ ko quoi <laughs> mooy jël nañ ay wëñ mu leer na fii moom dañ koo ñaw quoi fii moom Seydina Anas nee na radiyallahu anhu léegi nag fa qara Seydina jàng wa faakihatan wa abba fa qaala nee naa Umar jàng saar aaya boobu ne ah faakiha de xam nañ ko fooy téef yi waaw mooy ñi fooy téefoo <laughs> ñoomin soraas ñoomin banaanaaki ñoomin pomaki ñoomin xaal ak ci mooy gaayu mel noonu rek ñoom raisin gaayu ñun de xam nañ yooyu waaye waaw famal ab waa ab nag mooy lan <laughs> summa qaala ginnaaw mu ne ma arrêteel yow Umar arrêteel moo tax am na ci boo xam ne dane hee yabna ummi umar <laughs> inna hadha la huwa takalluf laa wax wa ma alayka allah takrimal ab <laughs> sayna umar ne yaayi umar <laughs> mooy boppam lay wax waaw buñ ñëwaatee bële dinañ ci ñëw léegi mu ne arrêté mooy boppam lay wax nu hiina takalluf dañ ñoo tere nag ñu nekk di luñ bëtu luñ bëtu yenn yoo xamante ni non a nañ bàyyi mu ne waqad axraja imam al-Hafiz Hajar mu ne waqad axrajahu Abd fi tafsiri an Sulayman ibn Harb bi hadha sanad mithlahu sawa ah, mu ne ah, ki nga xam ne mooy ah, Abd ibn Humayr soloo na ko ci tafsiram jële Sulayman ibn Harb ci sanad bi lu mel nii waaw mais c'est pareil mu ne wax rajo aydan solo na ko ba léegi an Sulaymaan ibn Harb mu jëloo Sulaymaan ibn Harb an Hammaad mu jëloo Hammaad ibn Salama à la place de Hammaad ibn Zayd mooy beneen Hammaad bi muy Dinaar <laughs> ah, wa qaala ba'da qawli leena foofu Seydina Omar da cee teg ne radiyallahu famal ab mu ne thumma qaala ya ibna ummi Omar inna haadha la huwa at-takalluf Seydina Omar bi mu ne waaw lan mooy ab ab moom lu <laughs> mu ne hé <laughs> way arrêtéel sa façon laaj yi ngay laaj waaye ah, lii moom mooy tegoo lu la kenn tegut lu tax ngay laaj am lu ciy fayoon <laughs> ban problème nga am boo xamul luy am dalaa yàqal dara ci sa diine ah yow yow doom yaayu Omar xamoo li nga def <laughs> gaa yi toog di ko xool moom muy discuter boppam naan yow doom yaayu <laughs> nañ doon def lu léeg-léeg mu wéetoon Seydina Anas benn jour ma Seydina Omar daal daa nekk benn benn benn benn genre tabax nee man daal dama ñëw dégg maa ngi dégg ku nekk ci biir di wax naan la tattaqiyanna Allah yabna al aw la yu'adhib la yu'adhibannaka Allah naan waat naa ci na yow doomu Xattaab ji di nga di nga di teet yàlla di nga di nga teet yàlla wala yàlla dina la mbugal nee ma ñëw xool muy Seydina Omar toog di wax ak boppam quoi <laughs> naan di ragal yàlla yow doomu xattaab bi wala yàlla dina la mbugal nga xam <laughs> nekk ci ci kenn foo xam ne en aparté ak boppam <laughs> di noy sànn tey ñun ñun nga xam ne jàpp nañ ne fii mu ne àjjana moom dañ saa dugg ba pare ñun moom lu ñu neex def ay tojaange sur tojaange ba pare gën a dal xel ñépp léegi yow Seydina Omar mi nga xam ne ak li ko yeneen saa saam seedeel yëpp moom mooy tiite noonu ñun moom ñu jàpp ne <laughs> y'a rien sous les horizons ay way jële ñoo ñàkkum xel ñoo ñun damaa foog ne dañ Iblis dañoo pikiir laa yaakaar wal iyaadu billah léegi kon imaam al-Hafiz mu ne <laughs> mu <laughs> ah ah léegi nag mu ne tamit imaam ibn Abd ibn Humayd solo na tamit ba léegi min tariq Salih ibn Kayshan an az-Zuhri an Anas annahu akhbara annahu sami'a Umar yaqul fa anbatna fiha habban wa 'inaban hmm? wa anbatna fiha habban wa qadban wa 'inaban wa anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhlan wa hada'iqa ghulban wa faakiyatan wa abba voilà <laughs> la doon jàng mu ne Seydina Omar daa jàng loolu mais du ñu ñu jàng affaire boobu après euh, mu ne euh, mu ne ilaa kullu hada qad arafnaahu li aaya bi wax yëpp xam nañ ko waaw famal ab lan mooy ab <laughs> waaw après nee na Seydina Omar sànni benn yat bu mu yoroon ci loxoom ne hada la la la umrullahi la attakalluf ne waat naa lii nag sama laaj bii ma laaj man Umar waat naa ko ci dundug yàlla laa wax ne lii moom mooy rek di tegoo loo xamante ne nii mooy teguñu la ko quoi <laughs> ne ittabi'u ma bayyana lakum min hadha al ne topp leen li leer fi yéen ci téere bii di alquran waaw mu ngi noonee kon waaw gis nañ ne yenn yi dane benn waay moo ko laaj war après Euh, nee na Abd ibn Humayn tamit solo na ci yoon Ibrahima an-Naxa'i mu jëlee ci Abdurrahman ibn Zayd rahmatullah ala al-jami' mu ne benn waay dafa laaj Seydina Omar na ko waaw wa fakiran wa baax mi gisoon nañ sànq ko benn waay bu ko laajoon. <laughs> nee na gaa yi commencé di wax Seydina Omar <laughs> yëkkati yar bi mu yor <laughs> waaye Ibrahim ci beneen wàll mu ne ibrahim Ibrahima an-Naxa'i rahimahullah daana dana qara'a Abu Bakr lii moom siiw na Seydina Abu Bakr mu ne Seydina Abu Bakar da doon jàng aaya yooyu tamit mu ne wa faaketa no fa qiila mal ab ñu ne ko bi mu jàngee ba foofu <laughs> ñu ne Abu Bakar <laughs> waaw ab mooy lan <laughs> ab mooy lan mu ne inna hada la huwa takalluf lii nag mooy yenu loo xamante ne li ngaar daaj jooluñ la tegul ayu ardin tuqilluni aw ayu sama'in tudilluni ida qultu fi kitabillahi ma la a'lam waaye xadiis munqati la ndax Ibrahim Ibrahim an-Naxa'i rahimahullah jotawul Seydina Siddiq radiyallahu anhu mu ne Seydina Abu Bakar ne e, ban suuf ban suuf moo may supporter ak ban asamaan moo may keral bu dee ne damaa wax ci téereb yàlla bi lu ma xamul mooy lii ngeen may laaj xaw ma ko waaw <laughs> mu ne waaye ba léegi beneen Ibrahim bi at-Taymi rahimahullah tamit daal dinañ jële ci moom mu ne anna Aba Bakar ana Aba Bakrin su'ila anil ab fa qaala huwa fa qaala maa huwa fa qaala ayu samaa'in hmm? tudilluni wa ayu ardin tuqilluni bu ma waxee ci téere yàlla bi lu ma xaw kon beneen Ibrahim bi di an at-Taymi rahimahullah daal dina koy soloowe léegi imaam al-Hafiz nag ne lii tam moom xatee la ndax moom jotawul Seydina Abu Bakar mu ne waaye amaana day wane ne loolu dëgër na tamit loolu la waaye léegi bon <laughs> kon xadiis bi kon gis nga fi nga xam ne loolu la quoi euh, waaye Seydina Ibnu Abbaas radiyallahu anhu moom tekki na affaire bi ci kanamu Seydina Omar radi <laughs> ne ab lii lay tekki <laughs> parce que Seydina Omar li mu doon bañ mooy ku ku ciy wax loo xamante ne nii wóoru la wala xamoo ko waaw mais ku xam moom waxal li nga xam comme li Ibn Mas'ud di wax ci hadis wii di ñëw moo na imam al-Hafiz mu ne léegi Ibn Abbas kanta moom jële nañ ci moom que ne euh, moom soloo nañ que nekkoon nañ ah <laughs> que ne euh, kii moom tekki woon na lool quoi waaw tekki woon na abba waaw <laughs> ci kanamu Seydina Omar moo tax mu ne euh, kii euh, Abd ibn Humayd soloo na ci yoonu Sa'id ibn Jubayr mu ne qaala kaana Omar yudni ibn Abbas mooy euh, Seydina ibn Omar Seydina Abdallah no Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da doon jegeel Seydina ibn Abbas bu bari ci moom waaw moo tax ba muhaajiruuna yenn yu mag yi nekkoon waaw mais kii suñu moroomu doom laaj yooyu mu ne ah yéen a gën a xam place de xam ngeen dayoom dëgg-dëgg yéen ginuma leen koo xam waaye nag baax na ba benn jour mu laaj leen ne leen waa idaa jaa nasrullahi wal fath lool lu ngeen ci dégg waaye lu leen ci xam ku nekk ñii fiire ko moo taamu ñii moom waxuñ dara Seydina Ibn Abbas mu ne ko yab naa yab naa Abbas yow loolu ngay wax mu ne déedéet mu ne ko lan ngay wax mu ne loolu da saar boobu da doon tàgge yonent bi alayhi salaam Seydina Omar ne ko man nag xamuma ci lu dul lu ëpp liñ ci xam dina gis ne ah kii moom eh, jar naa gone luy wolof yi naan bu loxoom raf eh, setee mën a bokk ak ndab ay mag mu ne sëy naa eh, foofu <coughs> léegi mu ne ca ca jeexital hadis boobu mu ne bi muy jàng dane wa qaala ta'ala anna sababna al ma'a sabba ñëw ba ci wa faakatan wa abba léegi nag Seydina Ibnu Abbaas ne fa sab'atu rizqun li bani aadam ni juróom ñaar yu njëkk yi borom bi tudd ay wërsëg la ngir doomu aadama yi wal ab kanta ab maa tukk maa tàkkulul an'am Seydina Ibnu Abbaas ne al ab mooy li nga xam ne jur gee koy lekk <laughs> te foofu imaam al-Hafiz ne walam yadhkur anna Umar ankara alay mu ne tuddul foofu ne Seydina Umar après dana Ibn Abbas lu tax ngay wax ci Abu Dara non parce xam na ne kii xam na li muy wax quoi mais moo wax Seydina Umar na koo xamul woon jamono jooju ma xamul woon luy am. voilà walla mu ñëw affaire bi daaw xaw a génn ci xelam muy laaj waa am moom wala am na léeg-léeg sa xel du dem ci benn mbir boo xam ne danga koy jàng nii sax mais léeg-léeg doo ci bàyyi xel. pas doo bàyyi xel ci alxuraan mais kaddu gi mooy lan. waaw loolu na doon laaj Seydina Ibn Abbas moom ne loolu nag mooy li nga xamante ne mooy ma mooy li nga xam ne bàyyi ma yi ñoo koy lekk mooy jur jee koy lekk <laughs> waaw mu ne te al imaam at-Tabari solo ci sanad boo xam ne sa bi sanad sayan Asim ibn Kulayb an abi an ibn Abbas qaala abu ma tanbituhu ardu mimma ta'kuluhu ad-dawaab wa laa ya'kuluhu alhamdulillah mu ne ab moom mooy li nga xamante ne suuf si da koy gàncax gi da koy ñoral non suuf si da koy génne dawaat yi muy euh, gàncax mooy mooy bàyyi may ñoo koy lekk waaye nit ñi duñu ko lekk kon loolu xam nañ ne kon en tout mooy euh, ab bu moom loolu lay tekki quoi mais euh, boo gisee it Seydina Omar ñële doon wax daa xam ne ñii li ñuy wax leeru leen mu génne yaram bi kanta Seydina Ibn Abbas li ñuy wax moom xam na ne kii xam na li muy wax quoi <laughs> voilà kii moom xam na li muy wax li tax mu ñëw rek ne ni affaire bi lii la mooy kii moom man naa wax parce que tamit moom la yoon saa sam tamit ñaa la lool allahumma allimhu euh, euh, tafsir wa allimhu wa euh, allahumma fi diin voilà temps maa ngi bëgg a faqqihu fi diin bi moom rëccoon wa allimhu ta'wil voilà dégg loo ko amal loo ko dégg-dégg bu sew ci diine ta nga dee xam loo ko li nga xam ne mooy interprétation ci téere bi voilà moo tax bi mu nga xam ne moom ci la wax lool Seydina Omar neewu ko yee eh, eh, Ibn Abbas su tax ngay wax ci loolu déedéet daa xam ne kii wax na kon daal hadis bi mu ngi noonu al imaam am na al xaafis am na lum ci yokku waaye ci gàttal lii la lii yëpp day wane ne mooy di sonal sa bopp ci yoo xamante ni ñu wax dëgg yàlla kenn tegu la ko euh, waxuñ la bul chercher ay baat ci alxuraan ngir xam ko non waaye jekki nii rek sa xel dem ci.